lillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum mbokk ñu ngi teew ginnaaw bi sant yàlla jëf ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baax ak leen balaa di jégalu rek ci jeex bi nga xamante ne waxtaan bi ko yéex a tàmbali xam naa ne fa la ñuy def kàddu gi ki nga xamante ne tey moo war a waxtaan mbooloo muy Serigne Fallou Mbacké ak xam ne li mu war a waxtaanee kilifa bi nga xamante ne yëpp ñu def fii ci ci jumaa ji ci waxtaan yi nga xamante ne moo ci war tool ak yeneen waxtaan yi moom sax kilifa bi nga xamante ne lépp luñ ci def rek ci ndigal lañ koy defee ñuy ci nga xamante ne moom toog toogaay dafa daan nekk tey muy seen seen xarit dafa am ay kat yoo xamante ne dafa waxoon ne nañ ko jot li mbooloo mi jii bala ñu tàmbali waxtaan bi nga xam ne lépp leen ci ak feneen te bàyyi ko ci kuréel gii ñu asasul Wafa ci ndigal la abi moo waroon teew moo waroon def kon ñi koy def ñu koy wax dig ay tànkam lañ waxee wala dig lañ waxee mu waxoon ne kàddu yooyu nañ ko jox Moustapha Ndiaye mu jot ko kon yëpp mooy day jot kàddu bi ginnaaw bi ñu ñaanalee ñu ko ñaanal yàlla yàggal lool te euh, wóor ko te may ko kàttan ba li nga xamante ni moom la yéene bi ngeen xam daal moo ci moom yëpp yéen yoon moom la yéene ñu tuddee suñu borom subhanahu wa taala a kàttan na ko ba nga xamante ne koo xamante kon ñu ngi at bi Moussa Ndiaye ñu jot li at yi nga xam ne suñ seet moo wax ni ko jot loolu dara jàng loolu rek أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير الرضوان والتمكين لمثل هذا فليعمل العاملون ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi leen di siyaare ñëpp leen nuyu ci turu sëriñ Seex Xaddi moom mi nga xam ne yëg na bu baax ci ne jataay bi ñuy def xam na ne jiital leen kenn teg ko ci ba tax na mu woowoon na ci bëccëg wax ne naa xamal mbooloo mi ci ne leen mun de ànd naa ak yéen ci jataay bi jataay la itam boo xam ne bu mu lu la ba nee na sax bi nga xamee ne àgg nañ ci weer wi war a ci feeñ jokkoon ak sëriñ Basiru Anta Ñang ak ku mel ni sëriñ Mustapha ak ñam ko war a yëgal ci mbirum jumaa ji waaye jokkook ñoom ci jataay bile loolu nag nee na boo gisee li muy tekki xam na bu baax ci ne da ngeen a jóg ngir fas yéene liggéeyal boroom Daaru Muxti waaye da ngeen a jóg nekk ay ndaw yoo xam ne da ngeen a xam ne ak njub rek mooy li am solo ngeen fas ci yéene jaar ba tax na nee na moom ak mboolem nga xam ne moom la bokkal borom Daaru Muxti ñi ngi àndandoo di rafetlu jataay bi di xamle ne itam ne jataay la boo xam ne bu sañal képp boo xam ne yaa ngi koy dégg boo ca mënee teew nga teew ca boo ca mënta teew itam nga yëg ne ay mbokk jullit ñoo fa nekk fas yéene dundal diine fas yéene liggéeyal lislaam loo ci man itam nga def ko ci noonu la ko waxe mu xamal ma itam ne ma loolu itam kenn du ma ci jiitu ndax danaa ko yebal sëriñ Ousmane bu ñëwee na nga ma jot leen mbooloo mi lool na ma ko waxee woon itam la ko defee sëriñ Ousmane bi mu ñëwee indi na fi ci xaalis loo xam ne jàpp mën naa jagal liggéey bi xaalis enveloppe bu am solo la boo xam ne ña ko war a yëg nañu ko xam nañu ko te itam nee na loolu day da ko def waaye xam na ne bu ko dégluwoon itam seen yéen ak seen pas-pas dana ko àggale ak pas-pasu taalibe waaye sëriñ bi yëmu ca boo na ci itam suukar su bari lool tàndarma lu lépp boo gisee dafa jublu xam le ne lii ngeen di def defu leen ko rek ci kaw seen xalaatu bopp waaye di ngeen koo def ci kaw ndigal ndigal loolu nag mi ngi koy yeesal ci yéen bëgg lu mel ni lu ci ajoo ci ci wàllu diine nee na fu ngeen fi a nekk jàpp na ne am ngeen ci ndigalam lii daal kàddu yi daal la waxoon ne nañu ko jottali xanaa ñoom it mbooloo mi waxaat nañu ma ne naa ko wax ne ko mbooloo mi ñi ngi gën a yeesal ndigal ci moom ginnaaw bu ñu yeesalee seenu taalibe ndax xam nañu ne li moom la koy defal waaye xam nañu ne bu leen joxee ndigal ndigal ba ndigal neex jóge fa mu war a jóge moo ci am solo ba tax na mbooloo bépp ñi ngi defaat benn say di ko sant ci taxawaaye bi nga xam ne baaxoo na koo taxaw ci jataay yu bari ak barab yu bari ak liggéey yu bari mbooloo mi daal ñu koy ñaanal borom bi subhanahu wa taala mu nangul ko ay jaamu yàlla am nangul jaamu yàlla ñëpp te itam li nga xam ne moom la fas yéene liggéeyal doon Darou Mouhty suñ borom may ko kàttan bu mu ko defee te euh, defal taalibe yëpp ndimbal defal jullit ñëpp ndimbal wa sallallahu ala sayyidina muhammad kon jërëjëf daal dañ koy baax ndax mbooloo lépp dañu booloon tënkaat seen kàddu joxaat ko Moussa ngir mu santal ñu sëñ bi di da tamit suñu naxataay ak suñu njëbbal ak suñu pasteef ci moom kon yaakaar naa ne lii def rek mooy ñaanal suñu borom subhanahu wa taala yàlla yàkkal taxawaayam ba lim yàlla jàppale ko ba koo àggale ñun tamit ñu yàgg ci ginnaawam ba li ñu ko yéene liggéey lépp ñu liggéey ko bu jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon li ñu def rek mooy dañuy jox kàddu gi ki nga xamante ne moom lañ tànn ci ñi baaxoo tànn ci weeru koor yi yépp fii yi mu assu Wafa ci biir koor gi ci ndigalu sëriñ si Xadim Mbàkke euh, borom xam nga ne moom lañ tànn tey nag moo di sëriñ Xalim Mbàkke mu sëriñ Moussa ak sëriñ Soxna Mawli Sall mu sëriñ Sall Mbàkke sëriñ Xalil Mbàkke moomu bala ñu ko jox kàddu gi rek dañuy xam ne tuuti rek ci ay jaar-jaaram ni ñu ko baaxoo defee rek sëriñ Xalil Mbàkke moomu mi ngi jànge alxuraan karim ci dëkk bu ñuy la jànge ba mokkal fa alxuraan karim jógee mu dem fu ñuy wax Daaru Minam Saalum foofu la tàmbalee jàng xam-xam ak ko fa jàngale waaye nag yëmul foofu kese bi mu jógee daal dina sàmm tamit la bu baax ci daara dina ko ñëpp xam muy kër sëñ Sonia Mbacke foofa tamit jaar na fa jàng fa as lëf ci xam-xam waaye loolu te taxul nag mu bàyyi jàng xam-xam moom ba tey ci nekk gi nekk Tuubaa lépp ci ay gëstu ak di xamlu ak di xamle ba jamono ji ñuy wax ak ci loolu mooy li nga xamante ne ci la ci la la nekk ba tax na am na ay téere yoo xamante ne sax jot na koo taarif ngir baax ko jullit ñi taarif na bu ñuy wax al adab ci alquran al karim taarif na beneen téere tamit boo xamante ne ñu ngi ko jagleel borom daal moom ci ñu koy wax góor yàlla bi mu ci xamle kan mooy borom daal moom ci ak fan la taalibe beneen téere bi boo xamante ne ñu ngi koy wax madrasa madrasatu Seydil Xadim taarixan ci taal téere yooyu tamit waaye def na ay mbir yu bare bare bari ci wàllu yu bare bare bari rawatina nag wàllu yi nga xamante ne moom lay waaj waxtaane tey jii muy yoo xamante ne yitteem na bépp nit boo xamante ne yaa ngi dund Sénégal ndax dund ko muy lan muy wàllu politique kon li mu fas yéene waxtaan tey mooy politique waaw kon nag euh, yaakaar naa ne képp koo xamante ne teew nga fi soo ko dégloo ak xel ak euh, danga nga da nga jëriñu xam nit naka la jullit bi war a doxalee ci jamono ji nga xamante ne moom lay dund nga xamante ne politique moom yaakaar naa ne kenn euh, laajte ko kon li ñu ngi leen di nuyu nuyoo nuyoo lislaam te mooy li ñuy wax léegi asalaamaaleykum wa dëkk bi ci ki nekk ci bopp njabootu Cheikh Iba yàlla yàggal ko suñu kanam te mbooleem li nga xam ne moom la séntu ci liggéeyal way juróom ci dëkk bi ak ci lislaam ji yàlla àggaleel ko séntu yooyu di nuyu kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci jataay bi fii mu sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Ndaw Balla ak sëriñ yi nga xam ne naa leen ci jataay bi leen siyaare ci weeru Ramadan xanaa di jéglu euh, li nga xam ne mooy mu wàll ki ñu te mooy siyaasa min mawduul islam tari moo ko boo xam ne bëri bu ma ciy gëstu te itam e, bu ma ko doon gëstu itam maraaj yi may delluwaat lu bëri waxtu bi ma toll ci ay liggéey yu bëri yoo xam ne mi ngi woon ci sama ginnaaw loolee kon day tax ma jégalu ci kon Maodo ngeen ma jox doo ci xam ne na ci àq yi ko waroon def kon euh, baat politique boobu ñu ma jox maanaam thème politique boobu te arab di ko wooye asiyaas bala ñu ci dugg danañu kon leeral baat bi fu mu ko dund ak jëmmi politique ci boppam suñu ko waxee mooy lan ak l'islam nu mu gisee politique ak politique bi xam ne l'islam bëgg ko yooyu yëpp leeree ñu laaj ko ndax kilifa diine mën naa politique laajaat ndax diine ak nit ñi wax am nguuxu am na séparation seen diggante nag mën na leen xajale lii nag yi leen kon incha yu mel moom lañ fas yéene dajale def ci tuuti ab jàngat incha kon ñi nga xam ne yeneen fànn yi demee nii politique yëpp loo ci waxtaane nga xam dat bi cosaan bi mooy lan ndax lii booy ka tawakal doo gëstu wax la lay kasaara boo wuttuwul ñu la ak safaana kon ngir mooy xam lan lan ak lu mu doon baax na ci loolu ca kon siyaasa moom la wax politique baat bi ñu ko jëlee ci saasa yesuusu siyaasata kon boo jëlee saasa garabu saasa yesuusu ñetteelu tëggin ba mooy ak siyaasatu mooy politique jóge ci benn terrain boo xam ne moom la ñuy wax saasa ñu ko tudde léegi siyaasatu tëggin wi di fiaalatu di tekkale boo demee ci sax ci Moustapha Ndiaye ñu jàng sàkk di ko jàngale dinaa ko leen ko laajee ci wala muy tekkale ak pax dañ koy tëgg ñu tëggee moo ñu mel noonu ci baat yi nga xam ne téere yi nga xam ne ñuy jàngale baat yu mel noonu baat bu ne la am na téere bu ñuy euh, dictionnaire bu ñuy wax mu jidul jaamlaam boo ca demee euh, baat bi ni mu koy leerale dafay wax ne asiyaasa mooy islaahul qawmi bi irshaadihim ila tariqil munji il aajili wal aajil mooy fexe ba jubal nit ñi ci teg leen ci yoon woo xam ne danañu ci mucce àdduna ak alaaxira loolu crée am na meneen firi mu ko firi itam bu bokkut ak moom te mooy fànn la xokkum wa idarat amali dawla ad-daxiliya wal xaarijiya mooy nan ngay lijjantee ba doxalin nguur biir ak ba doxal doxalin woo xam day ñun lépp day baax am na ñetteelu leer ba leeral te mooy loola beneen façon politique muy ñu jox ak siyaasa al madani boo demee nu mu firee moom daf ne tadmirul maash maa umumi ala sanani al aqli wal istiqaam ñu ngi lijjanti ba nit ñi seen dund kenn ku nekk la war a ca ci anam boo xam ne day tege ci ak maam ak njub kon ci langue arabe boo demee ci bay leeral baay ñoom noonu lañ ko leerale mu des yeneen langue boo xam ne itam bu not ci réew mi la te mooy langue français boo demee ci dictionnaire bi ñuy wax langue daf la koy leeral moom politicien bi ne la mooy qui par sa fonction a un actif dans la conduite des affaires de l'État et de son opposition mooy ki nga xam ne liggéeyam mooy fexe ba bokk ci ñi nga xam ne mooy doxal ñiy doxal nguur ñiy doxal nguur ak ña nga xam ne dañoo nekk ci wet ga di koppalu ñooñ ñëpp ay politiciens lañ leen wooye kon ci ñaari làkk yi ñu nga xam ne ñun ci li gëstu ci réew mi ci gën a nopp muy langue arabe langue français ñii la ñuy leerale politique ñu ñëw na kon ci politique mooy lan bu ñu xamee ne loolu la dund kon mu ndewee dëgg dëgg politique waxin la ci nguur goo xam ne dafa taxaw làmboo président boo xam ne moo ne ca bopp ak i ministre yoo xam ne kenn ku nekk am na wet bu ñu la féetaleel nga doon jiw ci loolu wut budget boo xam ne ak mu nekk nañ koy wote jox la ko lor xol xar na dina dégg bu ko defee mbooleem raison yi fu ne ñu teg fa ak gouverneur jiite raison ba li wax gox goxaat ñu teg fa ay préfet sous-préfet jiite gox yooyu dëkk yàlla jiite ak ba tey ñu joxe état day laaxoo li ñuy wax euh, ay député yoo xam ne mbooleem région yi ak gox goxaan yi ñoo leen di doyloo fal leen ci benn barab boo xam ne dañ koy daje par weer di wax loo xam ne ci ñu ñu représenté la ñuy wax noonu boo demee ci ren réew yi am nañu li ñuy wax Sénat te mooy ñoo xam ne dañ leen di tànn ñuy ay mag ñoo xam ne dañoo yëngu ci politique bi ba ba ba ba ba am nañu wax taxat na ko ñor ñu gar leen ñoom it ci ab puus di leen laaj ay xalaat yoo xam ne bàyyi su ñu leen ñu di wax ay sénateur loola mel na ni am na ci bi léegi li nga xam ne ba tey bu ñu waxee ah politique day làmboo ay attekat ne dañuy ci ay béréb yore li ñuy wax bidaa euh, li ñuy wax loi réew ak li ñuy wax maamate ak ci diggante di ko wax li ci gàttal bu ñu waxee ah, day daal di làmboo ñetti yëf mooy li ci njëkk ñu di ko wax asulta al xataaya asulta al tanfisi mooy li ñor pouvoir judiciaire mooy président bi ak ñi mu àndal di saytu réew ay ministre bi ñu mel noonu ak yi ñuy wax euh, euh, pouvoir judiciaire mooy ñi nga xam ne ñoo yore wàllu atte yi ak yu mel noonu ñetteel bi mooy li ñuy wax pouvoir législatif mooy ñu ñooñu mu tuddal léegi te muy ñi nga xam ne ñoo représenté xeet bi ñu ngi leen ci seen biir dañuy wutaat ay li ñuy wax ci seen biir di am groupe parlementaire ñu bokk ci parti bi loolu mooy li nga sàngee ci ci doxalin bi mu koy loolu lay lay taxawee su ko defee ñett ñooñu tudd léegi itam bi ñuy ñoom dañuy wax ne kenn ku nekk da def sa liggéey ci ci kaw ak di def rek kenn du la keneen ka ca des du ñëw di dugg say ci seen bu dee àttekat dañuy wax ne président bi yoonam nekk ci li muy nekk ci li muy ñoom ko day dégg. ñu ci wër la daal di ñëw ci xaat Seydina Ali ne ko sa ay sa bëgg la woon daal ne ashhadu an laa ilaaha illallah kon li ñu wax ne Kufaar sud du Sahel day nekk mustaqil la ci yeneen ñi ci des loolu kon day ne ne fii la gënoon a jamono yi saxaaba yi ridwanullaahi taala alayhim nga xam ne ñoom kon diir bu yàgg. ñi la mbir mi doon doxe ñuy doxal seen adduna doxal seen diin dundub adduna gi ak dundub roo dëpp nekk yoo xam ne yooyu ñu équilibré ñu nekk ca noona nekk ca noona ñi nga xam ne ni la ko Busayr euh, waxe woon agniyaun nazahatan fuqaraau ulamaun aimatun umaraau ay umaraau lañ woon waaye yoo xam ne yu ay xolamaaw ci xam ne daal boole adduna ak diine kon ni ñu ko waxe rek ci tàmbali bi ñoom ñii politique ñeenti xaaj lañ xaaj bu jëkk bi waxoon nañ ko léegi te mooy ñi nga xam ne dañu bëgg a falu ci bëgg a falu njiit lislaam lu ko lu lu mu réel la lu mu fonk la lépp mbooloo moo xam mbooloo muy jaamu yàlla lañ wala moo mbooloo mbooloo mu yëngu ci wàllu àdduna gis ngeen julli bëgg ñu wut imaam xam ne mooy jiite daal di wax julli mbooloo ni mu gënee yeneen julli ci des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sax bu ñu àndee ci yoon ñu ñu seet koo xam ne moom la ñuy jiit yoon njiit ci la li ñuy wax ak dal ak kaaraange di mën a amee ci biir am mbooloo mu dajaloo loolu tax euh, sallallahu alayhi wa sallam daan ñuy fonk njiit nee na man kariha min amirihi shay'an falyasbir fa innahu man xaraja min asultaani shibran maata miitatan jaahiliya hadis boobu muttafaqun alayhi mu ne ki nga xam ne moo ne ci sa euh, bopp maanaam mu la jiit boo gisee ci moom lu ñu neexutil la nga muñ ba keroog ñu am bunt bu ñu ko saafaraat ndax koo xam ne da ngaa ci kaw buur bi donte lu tolloog sipra la na nga jàppale boo faatoo ci ak jaahil yi nga faatoo mu digal euh, ñu topp buur te respecté ko ndax buur moom moo fi représenté li maanaam tànnu peuple kon ñu bëgg euh, ñu jëflanteeg moom ci jëflante bu rafet ne waman maata wuxu mu faarixun lil jamaa fa innahu yemutu nit a mu ne koo xam ne faatu nga te yaa ngi fiddi géew maanaam di révolte ci kaw ki fi nekk ci bopp réew mi kon boo faatoo yaa ngi faatu ci jaahili ba ci lislaam tere na sax révolte ci kaw buur boo xam ne dafa jënd loolu li tax ma di ko bañ mooy li ñuy wax euh, ñàkk kaaraange ngi nga xam ne maanaam kenn nit wala benn groupe jógee révolte ci kaw buur bi li ñuy indi ci ak ñàkk kaaraange ak am na ku ñuy wax salmata ibnu yasid al jaxat yi nee laaj naa yonente bi ne ko waaw bu fekkee euh, dafa am ay buur ñu ñëw di ñu laaj seeni droit di ñu laaj ay impôt di ñu laaj ay galak te ñoom la leen war ci ñun du ñu bare ñoom du ñu def la leen war ci ñun loolu la ñuy wax ci ñooñu yonente bi ne teg waa ji laajaat ko ko mu ne ko dégg ismaho wa atiqa dégg leen te topp ndigali ñooñ ndax ñoom lañ leen yan loolu seen responsabilité waaye yéen it liñ leen yan seen responsabilité la kon kenn ku nekk na def waru loolu moo tax kon yëllum ci kenn muy dal ci kaw kilifa gi nekk ci bopp réew mi wala gi nekk ci bopp gox goxaan yi wala ku mën a doon bind ay article di saaga wala nga di ko ci anam goo xam ne dëppoowul ak nañ ko laaja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man ahana sultaanan ahanahu llah ku doydal buur yàlla dana la doydal kon loolu lu mat di bàyyi xel la bari ñoo xam ne li ñuy ndamoo mooy dal naa ci kaw président bi dal naa ci kaw nangam wax naa ko loo xam ne nangam ak nangam te loolu fekkee teguwul ci ay yu yu ko jaral loola euh, du doon lu am solo gis nañ euh, na Moussa bi ko yàlla yónni ci Firawna Firawna ku ne xam ne ni meloon ci teew lépp ne ko xoolaa lahu qawlan layyinan bu ngeen demee ni ngeen wax ak moom wax lu nooy te bañ a dal ci kawam kon ki nga xam ne moo bëgg a falu muy opposant bi di kii wuñ njiit li ko lislaam digal d'abord mooy na gëstu boppam ba xam li ñu soxla ci njiit dajale ci moom wala déet bu ko defee bu dajee ci moom ba mu xam ne moom ñi xam-xamam ak dëgëram ak léppam mate na ko su boobaa am na droit laaj njiit yusufa alayhi salaatu wasalaam nee na woon ij'alni ala xazaini al ard kon moom laaj nañ jiit nee na woon buur ba def ma may nekk sa trésorier ma ne ci mbijjantin alal ci waaye bi mu ko waxee loolu kat dafa daal di melo ya nga xam ne moom la loola laaj te mooy inni xafizun alim man ku mën a wattu laa ku am xam-xam laa kon kii nga xam ne mooy opposant bi laaj réew mi sañ na ko laaj waaye na fekk melokaan yi nga xam ne moom lañu taamu ci njiitu réew daje ci moom na leeral lool kon kii laaj réew mi war na mu xam ne jiite réew amaana la maanaam ndénkaan la loo xam ne kenn wuru ko yanu te attanoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy wax ñëw ne ne ko li ngay li jiital ci gaa yi dama nga jox ma ci dara ma jiite ko man itam yonent bi jël loxoom fekk ko ci mbaggam ne ko Abu Zarr ne ko am ah, ne ko innaka daif wa innaha wa nadama illa man axadaha bi xaqiha wa adda alladi alayhi fiha ne ko njiit yi ngay xante woo ndénkaan loo xam ne ku ko gàddu te attanoo ko doxewu ko nam nam waree gàcce lay doon ak réccu ëllëg te yow tuxum nga dëgër lool kon muñal kon ki nga xam ne mooy opposant boobu kii laaj réew mi nay moytu di critiquer ci ne ci boppam réew mi critique yoo xam ne moom ay intérêt boppam rek moom lay xool waaye xoolul intérêt mbooloo mi ndax critique mook yorum réew ànd gis nañ Salman al Omar ibn Xataab lu benn bis mu xutba di digle di waaraate Salman jub ne bala ngaa jàll fenn leeral suñu dugub ñi nga sol nii foo ko jëlee Sidna Usmaan Sidna Omar dafa njooloon mbubb yi séddale yëpp doon yoo xam ne yu gàtt la moom mu julli ci loolu la muy critiqué loolu foo ko teg Seydina Omar daal di woo ji ba ñëw mu ne ko ndax mbubb ma nga amoon ci seddale bi joxoo ma ko woon mu ne ko akay ah, mu ko loolee mooy mooy mbuu mi maanaam bokkul ak li ñu séddale woon waaye lii kii moo ma ko jot mbuum doomam la solon doo ko àggale xutba bi leeral ko ci anam gi mu amee ngum kon ñu daal di xool Salmaan moomee doon critiqué euh, euh, Sidna Umar ñu ko dëgg koo xam ne day mel ni baytil maal ba sax li ci ëpp daawu ci am soxla waaye li ñuy wax maslaha amma bi intérêt mu jullit ñi daf ko gën a ñor moo tax ba muy jógee di wax Omar la ko pusoon muy wax mooy mbooloo mi waaye du njariñu bokk kon kii critiquer noonu la war di def la muy wax na doon loo xam ne mbooloo mi yëpp fekk na mu ne ca seen xel bañ koy bëgg a wax mu wax ko ci waaye bu mu doon loo xam ne dafay jéggu dal naa ci président bi ba léegi président bi woo ko wala yu mel noonu li wax njéglu yooyu itam ñunul loo xam ne ñu islam ñen la kon moom buy wax euh, moom pourcent bi Euh, na bàyyi xel ne li ñuy critiquer kii ne ci boppam réew mi bu ëllëgi si biiree ndax bu toogee moom loola du ko def kon na wax ne wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum an yi ma leen tere yi may dale ca kaw président bi ba léegi si biir du yàgg-yàgg ba ma def in uridu illa al islaaha mastata'tu wa kon na ne in uridu illa al islaaha illa al na def rek tax muy wax daan na ko maa tawfiiqi illa billah tawfeex sama tawfeex ci yàlla rek laa yàlla may jox nguur bu demee ba ma war a fal euh, bu jotee ma kon bu noonu waxee noonu la wax dana doon loo xam ne man njëriñ la war na wax li nga xam ne mooy rafet rafet yi ba noppi doo ko wax ñaaw ñaaw yi waaye lu bari ci mel noonu dañuy topp rek ñaaw ñaawi président bi ak lu lu mu defagul ne li mu def wala lu mu jësaat yi mu def ñu ko tudd ñu ko xalaat te Aboubacar keroog bi mu faloo daf ne woon in ahsantu fa nii wa in asatu fa qawimuni su fekkee def naa lu rafet jubal naa ni ngeen ma dimb kon loolu njëkkee bu ma defee lu ñaaw nag ngeen jubbanti ma kii critiqué na njëkk wax na nga xam ne moom la gis ci lu rafet lu président bi def dooga nag ñëw ci bu ko defee encouragé ko ca loola dooga ñëw ci njuumte yi mu def ak yi nga xam ne war na ko def defuñu kon ki nga xam ne mooy kii jot ci réew lu mel noonu mooy li nga xam ne leeral ku ki mooy ki nga xam ne moom dafa jug ngir al kookuy wut réew mi ki wut réew mi ki koy ki ko bëgg fal mooy militant bi militant bi nga xam ne dafa nekk ci opposition bi lu mu war a kooku li ko war d'abord na xool candidat boobu nga xam ne moom la bëgg a fal ba xam melo yi ñu soxla ci njiit mi ngi ci moom wala déet fekkee mi ngi ci moom loolu na ko jàppale loolu mu bëgg loolu mooy li alxuraan bi wax ci Suhayb doomi Suhayb bu jëm ba mu ba mu ba mu ànd ak Musaa ba agsi ci Suhayb bu daal ne Suhayb bu istajir inna xayra man istajarta al qawiyul amin embauché ko jël ko fal ndax ñi ngay embauché ki ci gën mooy ku dëgër kon fal am na ci alxuraan fal ko istajir kon militant bi ànd ak opposant bi nañ ko fal fal leen ko na xool ba xam melo yi ñu koy fale ndax mi ngi ci moom ndax doomi son yi bu jooju bi muy bi mu ne fal leen ko dafa wax melokaan yoo xam ne moo tax mu war ko mooy al quwwatu wal amaana dafa sàmm ay ay day laaj dëgër ak wér ñaari melokaan yooyu ci moom moo tax mu ne bàyyam jëm amboose kon opposant bi kii nga xam ne mooy militant bi ñëw ngir bëgg koo fal na xool programme am mbaxam xam li ñuy wax ne bu faloo moom lay def lay saytoo réew mi moom lay lu baax la ba xam la te it nag lu bàyyi sukkandiku ca waxi kookee rek wax jee mën naa wax ëllëgee mu defee ne noonu dëpp rek woon ñu waxe woon ayo luxaan wu léegi comme ne naa si mun yoon jibu taxawloo fil xayat dunya su ko defee moom militant bii ñu tëral ay sart ci kanam kii nga xam ne moom lay àndal bëgg koo fal sart yoo xam ne bu faloo na doxee noonee na ko defal na def loole te loolee di loo xam ne day delluwaat ci njëriñul mbooloo ñépp ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Firxaw na di ko njibaral laataa ñu nangu lam leen di liggéeyloon dañ dañ ko ne a inna lanaa la ajran in kunnaa nahnu al-ghaalibiin ndax bu ñu faloo ndax bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu gañee da nga ñu defal da nga am loo ñu defal mu ne leen naam wa innakum iran la minal muqarrabin bu ma gañee danaa leen def ngeen jege ma bokk ci gën a jege sama kii kon kii ànd ak nit war na ànd ak moom ci ay sart yu leer te ginnaaw boo xam ne ànd nga ak moom jàppale ko ba mu falu itam na nga ko def baatinaa bi ma taxiduna in kunta mina saadiqin ne ko li nga doon digee gaawal def bu fekkee deful lam doon digee am nga droit génn ci parti bi wala diggante bi nga ànd ak moom boo gisee mu doxe dox di bukkut ak na nga na nga bëggee am nga droit génn ci parti ba dem ci benn parti ñi nga xam ne ni la euh, saxaratu firawna yooyu defoon ba ñu gisee ne ne ne ne ñu nekk ci dëgg Moussa moo nekk ci dëgg dañ ne la bara inna ila rabbina la c'est-à-dire jëmm fekki ci xam nga xam ne mooy ànd ak mbërëm ngir bëgg ko xal may mooy tamit diggante ay mbokk boppam yi nga xam ne ñoom la àndaloon laata mooy ànd ak mbërëm moom boppam yooyu seen diggante fay ci kaw politique ndax ñi nga xam ne ñoom lay xëccal di leen politiqueal bu seeni intérêt bennoo danañ ànd ñoom bàyyi la yow nga di bàyyi xel nga gis ku xeex ak mu euh, ne mu def ko ngir li te ëllëg si biir mbër ma dem àndiwaat ak nga xam ne noonu euh, mag ñuy bàyyi xel su ko defee itam kii nga xam ne moom mooy euh, militant boobu fekkee ku amul sëriñ la sëriñ bi li muy digle di loo xam ne njariñul mbooloo mi la du njariñul boppam bu ko ne demal ànd ak du sàngam man nga dem ànd ak ko bu fekkee sëriñ bi ku xam euh, li muy def la te itam xoolul njariñul boppam waaye njariñul taalibe yëpp lay xool lu jariñ xeet wi kooku bu diglee yow taalibe bi nga war a dem fekk ko ca la mu wax loola su fekkee nag léegi intérêt boppam lay wax wala moom sax li muy wax nii pour mu xam ñu ñu doon taalibe bi am na droit yooyu boppam ñu yonte bi sallallahu woon saxaaba yi li ñuy doog a ñëw Madina ne leen eh, fekk leen ñuy góoral tàndarma yi mu tere leen ko mu leen ko teree tàndarma yi commencé yàpp mu ne leen continuer leen def na ngeen daan def fa antum adraakum fi dunya yéen ma gën a xam seen kon euh, moom euh, militant bi na warmaal kilifay diine yi na warmaal ki ne ci bopp réew mi ci ay kàddoom ak di bañ a wax loo xam ne luy dëppwut ak li mu demee la Euh, léeg-léeg nga ànd ak nit di xeex ba ñu bill dugal la foo xam ne ka nga doon xeexal bu euh, ci bi ko jotee ci ñoom ñooñu mooy ki nga xam ne dafa ñëw dafa jub ngir bëgg a delloo ki ñu fal waaw koo xam ne moom dafa ànd na kii ne ci réew mi la bëgg mu mu bañ a jóge ci réew mi jiite réew la bëgg mu delloo ab alam kooku itam buy jàppale kooku na ko jàppale ci maslaha am njariñul ñëpp waaye bu ànd ak moom ci intere yi boppam rek ndax ànd ngir yàlla na ko sëriñ bi daan waxee ànd boo xam ne ngir yàlla la alhamdulilah moo ci mujj waaye ànd boo xam ne ngir intere yi kese rek la jàppante téere yu baat rek moom moo ci mujj kon kooku ki nga xam ne mooy militant bi bi euh, nga bi nekk yor na koy laabire di ko wax dëgg di ko wax taqillah noonu alxuraan la ko isaaqilu taqillah axasatul xinsa kon moom it nay laabire kilifaam googu di ko wax fi mu war a jaar fi ki leen ñeenteel mooy ki nga xam ne moom moo ne ci réew mi moo jiit réew mi ne moom moom ci boppam moo bëgg moo fal euh, li mu war a def moom président de la république bi na xam ne nguur yàllaa koy joxe qul illaahumma maalika al-mulk tuutil mulka kon na xam ne nguur gi ay effort am ak i njàmbaaram taxul mu jot kon bu mu wax la xaaroona waxoon ne innama uutitu wa ala ilmin indi maanaam lii sama xam-xam moo ma ko jox déedéet bu mu wax loolu li mu wax kay mooy la Suleymaan waxoon ne haza min fadli rabbi li baaxul sama borom wala na wax la Alexandre la Grand waxoon ginnaaw ba mu defee barrage ba ci yaa jooja ak maa jooja ne haza rahmatun min rabbi yéen na sama borom kon ginnaaw xam na ne ak man manam bari man manam ak dooleem kàttanam muy ko gi yàllaa ko ko may na jug sant yàlla ci def li yàlla soxla ci nguur mooy taxaw ci lislaam euh, euh, jëmale bi nga xam ne lay nekk ci nguur gi moom président bi ci nekk ci bopp réew nay nangu critique ndax loola mu dafa bokk ci liy doxal liggéeyam Omar ibn al-Khattab euh, keroog bi mu toogee daf ne ku gis ci man ay dëng-dëng na nga ma jubbanti loolu nekk ci bopp réew noonu nga war a def noonu lay jooyanti di la wax ak dëgg moom Omar ibn Xattaab moomu Xusayfa ku ne xam ne ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko defoon jagleeloon muy xam jikkoy naafiq yi euh, moom Xusayfa moomu sax Omar daf daan dem di ko laaj jël di koy nag nga ci man loo xam ci man ci ay njiit noonu kon njiit noonu la war a mel gis nañ keroog ci xare Badar euh, prisonniers yooyu am lu jigéen ko naroon Omar gis na ni mu opposé euh, daal di wax mu dëkk te leneen te bi alxuraan wàccee ànd ak Omar ba euh, yonent bi ne ba alxuraan ne loolaa Euh, kitaabun minallahi sabaqa la masakum bi ma axadtum azaabun azim loola yonent bi ne moom de mbugal gi fekkonte la ne ñëw na Omar képp ci mucc gis ñu euh, moom président bi ki nekk ci boppam réew mi na xam ne mook nit ñi rek ñoo yam yàlla daf ko jël teg ko ci bopp réew mi waaye am na ñeneen ñu ne ci ronam ñoo xam ne mën naa am ñu ëpp ko xam-xam sax ñoom Omar ibn Abdul Aziz waxe woon ne innama ana wahidun minkum ghayra anna allaha ja'alani asqalukum himlan maa ngi yéen rek a yem waaye li ma wuteeg yéen mooy dama leen a gën gisu yéen rek kon njiitu réew mi na xam ne euh, kon euh, ci nit ñi am na ci ñoo xam ne sax mën nañ ko xam-xam ak gis nañ Muawiya euh, toog na benn bis boobu mooy amirul muminin ku ñuy wax Muslim al Ghawlani di xam-xam fekk mag ñëw agsi daal di koy nuyu asalaamaaleykum asalaamaaleykum ayuha al ajir bu mu waxee loolu am ci dag yi ku jub du ko dóor leen déedéet bàyyi ko moom xam na li ñuy wax gis moom Muhaawiya la kee di wax ah moom kee di wax de ab tabi'i la kon ki nga xam ne moo la féete suuf sax bul nangu bul bañ ñu ci euh, ñëw ci yow ndax dëgg euh, fu ne lay jóge moom ki nekk ci boppam réew mi war na yëg responsabilité bu rëy ne gàddu na ko boo xam ne nekkul ci nekk ak li ko rek waaye umma bi mu jiite ñëpp nii Omar ibn Abdul naa ne di leen ko damm sax bu ëllëgee yàlla dana ma laaj kon mel noonu ci jiite réew ñi di ko yëg bu baax dafa nekk lu muy dimbali kooku ne ci bopp réew war na buy fal muy fal ñi muy fal ci fekk lam leen di fal mën nañ ko waaye duñ jël ñu fal ko ci kaw ak mbokkoo wala ci kaw ak xaritoo wala ci kaw parti bi la bokk wala yu mel noonu loolu lépp dëpp wut ak nga xam ne am na lislaam Abu Zar keroog bi ko yonent bi naan innaka da'if jógewoon yonent bi la waaye yonent bi xoolul loola waaye kat bi lam koy fal ndax mën na ko loola mooy li mu gis kon ki ngay fal nga xool ba xam li nga koy fal lu mu man la wala déet loolu itam lu baax bu ñu xoolee ay alxuraan yooyu jàngoon léegi maanaam poste bu nekk wax na lam laaj ni xafibun alim te comme bu mu ko ne ijxal li ala zayni dar loola loola la laaj bi koy sàmmale jur gi itam al quwwatu wal amaana bi moom kon ngay jox ko porte koy xoolal ba xam li koy jox dëppoo na ak sa man manam jën wala yu mel noonu ki nekk ci bopp mbir mi war nay nemmiku njaboot gi di xam réalité yi nga xam ne moom moom la ñu dund benn muy seetaan télé di déglu rajo di dugg ci ñuñu nemmiku ñu xam li ñuy dund te bañ nekk rek te amu nekk ñu di jànkonte li ñuy jànkonte ci coona mu nekk ca la mu nekk ci ay dëkk Omar ibn Xattaab daana def bu guddee muy def li ñuy wax ronl ñu dugg ci biir dëkk bi di déglu nit ñi li ñuy wax xam ne atte yu bari yu mu daan génne ci lu mel noonu la ko daan sukkandiku ci nekk ci boppam réew mi war na yi di surveiller bu baax ñi nga xam ne ñoom la nommé ay ministre ak ñi ñu nommé ay gouverneur ak ñi ñu nommé ci feneen ba xam li ñuy doxal dëppoo na ak nañu ko bëggee dëppoo na ak islaam ndax ñu ngi jalgati te fekk ñañ jiite ñu ngi bari agsi ci moom ko ñu mën a agsi ci moom yooyu yëpp ak farloom ak nemmikoom koy mën a àggat gis nañ Omar ibn al-As Omar ibn al-Khattab ñu ko falam gouverneur ci Égypte diggante Égypte ak Mali gis ñu ni mu soree waaye benn bis Omar euh, ibnu Aas doomam xeex fa ak beneen ñu wax xit ñu wax kot famille bu ne foofu la ñu am histoire mu nu njëkk ba Omar ibnu Aas euh, yarlu doomi ko kooka daal di ñu Madina plante ci Omar ibnu Xattaab euh, amir ba mu ñëw woolu doom bi ba mu ñëw mbayoo ba noppi mu wax baatam bu siiw boobu te mooy mata tasta'buduuna naas waqad waladathum ummahatuhum ahaaran nan ngeen di jàpp nit ay jaam bi leen seen yaay di jur ñu doon ay góor piir kon ki nga xam ne moo nekk yor ak ndomba tànk ndomba tànkam googu wóorul tee jalgatee ak ko ci yoon jaaral ko fi mu a jaaral loolu fa la démocratie mën a hmm? loolu wax na rek ñu wax moom moomu di ci bopp réew mi nay moytu di lekk ger di moytu loo ñun nomee ñuy lekk ger loolu bokk na ci li gën a mën a yàqum réew loolu yonent bi yàlla rëbb na koy def ak ki nga xam ne moo ñëw di ko defloo yooyu yëpp nag yoo xam ne euh, mu neesu ko ñàkk a bàyyi xel ci doxalinu kon moom ki nekk ci bopp réew mi na wormaal yeneen ñi nga xam ne dañoo am ay mbooloo yu topp seen ginnaaw moo xam ay euh, leader lañ yu am ay parti yu mbooloo topp seen ginnaaw wala moo xam ay kilifa yu diine lañ wala ñu mën a doon na leen warmaal te bàyyi leen xel xam ne mbooloo mi ko fal ci mbooloo moomee mbooloo yi ñooñee ñoo dajaloo def ci bopp foofu nekk kon loolu war na koy bàyyi xel bu baax yonente bi sallallahu alayhi wa xam ne ci la bokkoon waaye yàlla daf ko defaloon mu doon ko am ginnaaw am mbooloo bu bi mu faatoo yonent bi yónnee ko am gubbam mu dajale ko bu ko amee ñu ñu koy dingat mu ne leen yaakaar naa mbir moom moo ko jox de téeméeri ci ab ab néegam danañ ci mbir moom te noonee na la demee bare bare bare ci ginnaaw bi kon nga xam ne moo nekk ci bopp réew mi ñu bàyyi ne noonu ci moom moomu ne tànn ne fexe ba wut ay conseiller ci wet fànn bu nekk moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu lu mën a doon ñoo xam ne ñoo koy xelal di ko di ko wax na mu war a defee su ko defee loolee bu ko bu ko bu ko bu ko ko waxee bala koo jël di ko dogal mu jaarale ko ci parlement ba ba ñi nga xam ne ñoo fi dogal xeet wi ànd ca loola nga ko génne bu mu doon koo xam ne ñu wax dictateur lay doon ñu ko neex doxee ñu ko neex wéel gis nañu alxuraan bi ñu nettali balxiis moomu keroog bi ko leetar bi dikkalee jóge ci Suleymaan dafa ay gaayam ne leen ak ni fi amri yi aftu ni leen ma ci sama mbir mi wax leen man lu may def président noonu la war ay conseil yoo xam ne xooloo leen posé woo mu woo leen may def su ko defee ñooñu itam nañu doon ñoo xam ne dañ koy wax nañuy def te bañ ko naan moo def baax na wala borom doole wala nangam na nga xam ne ne la ñoo ngi tontu woon ndaw sax ndax mu tuddee kuwatin tuddee ba succès bi dund loolu conseillers yi bu koy tontu ko war a wax xalaatam waaye noo def baax na wala bu nekk xam bi ma sa tàmbali bu conseiller boobu conseiller kon l'islam noonu la gisee politique noonu la demee leeral nañ lislaam politique mooy lan lislaam na ko gisee ak façon politique la lislaam bëgg ñu ne léegi nag kon itam euh, ginnaaw bu ñu ko leeralee léegi leeral ni ko lislaam gisee ni mu bëgg mu doxe ni bu fekkee kon noonu la demee ñu delluwaate ca lañu waxoon fële ci taarif bi ci tàmbali bi te politique mooy istislaamul xawmi bi irshaadihim ila tariqil munji fil ajil wal ajil kon de kilifa diine am na droit politique rawatina bu fekkee nag gis na ci moom boppam wóppale li li li ñu laaj ñi lépp mi ngi ci moom am na sañ-sañu jub ne dama war a jot réew mi am na sañ-sañu jàppale nit ne na jot réew mi am na sañ-sañu dëgëral nit ne toog ci réew lii ko am na jël dongaam boo xam ne loolaa nga ca moom day mel ni juróomeel bi mooy ki nga xam ne moom ñi ñu ne ci réew mi doxal ñu jiite réew mi ak ñi ñi nga xam ne ñooy ñooy woote ne dañ ci a jot gis nañ ne seen programme kenn doyu ko ci mu def ñu ñëpp mu xaayit am na ci digg bi bañ a far kenn loola lépp ci kilifa yi dindi dañu ko def bañ a far waaye nag teewul ci fi yàlla teg ngay maslaa ak moom maslaa boobu it politique lañ ko def laaj naa ñàkk a farlu fenn la koy waral danay doon sabab yu bari benn ñi fi nekk bëri la ñi nga xam ne ñoo bëgg a nekk ñoo fi nekk ak ñu bëgg falu ñëpp kenn ku nekk mbooloo seeni mbooloo sa mbooloo da caa nekk xam ne mënoo far fii wala far da ngay tax léeg rek kilifa diine te bokk na ci nangoo loolu euh, naa ci nett li loo xam ne benn tubaab boo xam ne dafa ñëwoon ci Sëriñ Saliou euh, ni ko ni ko ni ko laaj ñu waxtaan waxtaan bu yàgg mu ne ko dama laa mu bëggoon laaj loo xam ne bala maa tàggoon naa la ko laaj nga leeral ñu ko dama élection yi dafa tëj ma nga wax ci ñu bëggoon a xam ba yow koo ci àndal koo pare dal mu ne ko ñii ñi woote ñii ñi ñi kii de borom mbooloo yi kenn ku nekk mbooloo ma nga yor sama mbooloo da ca nekk moo tax mënuma ci ànd ñu bàyyi ko des waaye li nga xam ne moom a ñor ci jamono bi ñu toll mooy élection yi nekk yu leer maanaam nekk safaat yi am safaat yi bu doonee yu leer naññ nag su boobaa kañ xal danaa daal di xam ne mooy këriw ma bëgg te man këriw ma bëgg moom laa bëgg ki ma bëgg moom laa bëgg na may ni ne kii la waa réew ma bëgg mooy élection yi nekk yu leer kon bu leeree rek ma xam ne kon kii la waa réew ma bëgg moom la di bëgg ñu ko waxee ba noppi waaj ne daal ne ci diplomate la kon day mel ni am na ci ñoo xam ne seen ñàkk a farfenn lu mel noonu lay doon dañuy am mbooloo fii am ko fee am ko fee ñi nga xam ne ñooy soo réew waaye lu mën di xew kilifa diine gi moom am na àq ci def politique loolu sax koy war léeg lekk ñu jàngal ñu ne ci terrain bi di politique nan la ñuy war a politique politique boo xam ne day def ko islam wàcc jàngal leen ñu ko defee bu ko defee moom bu ko defee ñu xam ne lii mooy politique bu baax euh, euh, de mel ni nag euh, wolof li ñuy tàggee sëriñ si li jëpp dañuy wax naan kenn ko dégg ci dara suñ naa nga kenn ko loolu day aw xas suñ naa nga moom kenn ko dégg ci dara nan lañ koy ñàkk dégg ci dara ginnaaw ba ko yàlla ne digleel lu baax tere lu bon te gis lu baax defuñu ko gis lu bon defuñu ko loolu daañu ci dikkaat ci kanam tuuti waaye lu ma di xew yonent bi sultaanin jaaye jihaad bi ci gën a kawe mooy gis buur buy dëng nga wax ko dëgg ana kilifa diine gi bu fekkee waxul buur buy dëgg bàyyi ko muy def la ko neex ana kilifa diine gi ak xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laysa minna man la yahtamu bi umuril muslimin koo xam ne mbiri jullit ñi itteelu ko kooku dugg ci ñun kilifa rek mu nekk ci ginnaawam kon faaw ñu nekkee ci problème da ci ay jafe-jafe da koy yëg di ko lijjanti da koy lijjanti fu mu koy jaare kon moo tax ñuy wax maslaa ak ñoom mën a ñàkk ci bari yoo xam ne kilifa gi mënu ko defal boppam ci loo xam ne état rek moo koy def courant fu ko fu ko mën a yëg sa dëkk wala mën ndox sa dëkk wala mën a sa dëkk yooyu yëpp loo am doole doole doole ñoom ñoo la ko gën a mën a defal sa bopp kon yooyu yëpp yëf yi la yoo xam ne mbooloon intérêt mbooloo mi la fexe kon yow nga maslaa ak ñor loola gannaaw ñoom yàlla moo leen jël mos a jël ñëpp teg seen loxo ñu jëpp foofu lay jaare ñu ñu mënti ñàkk ci mel kon nga maslaa ak ñoom loolee ak si ci yow kon. loolu dañuy tënk rek yoo xam ne sëriñ bi mos na wax ne sëriñ Isaa Jenn ne ko yàlla wërsëg yi bi mu ko séddalee dafa dafa dafa dafa bëgg ñëpp jot ci anam ko maandu moo tax mu jël ko jaarale ko ci tubaab yi daal ne tubaab jubut waaye maandu na daan ne ko waaw yow bu bu bu boo fekkontal ne yaa yor saxaar nga dem ba heure départ bi jot sëñ Mourou Moustapha tàllal la loor di ak nga départ fay dem nooy def mu ne ko damay taxaw mu ne ko accam lépp yàqu bu doon kilifa ka ka jiite gaar ba nag moom moom ci boppam buy ñëw seen saxaar day dem mooy xam ne moom yëf yi ñi warul mu toog xaar loolu misaal la ci ne ñoom wërsëgu mun ak nos bi yàlla daf ko jaarale ci ñoom kon nag ki nga xam ne mooy kilifa diine gi yor mbooloo maslaa ak ñoom loola du yàq diine du yàq dara lakin mudaaraatuhu qad wujibat kama bi nassin fi hadisin qad sabat lu ko sëriñ bi waxee loolu yéen sallallahu alayhi wa sallam daan naa la nabusu fi wujuhi qawmin wa qulubuna talhanuun danañu gis ay nit di leen mooñu leen wan kanam bu leer fekk suñu xol ñu leen di móoru kon loolu mooy li nga xam ne euh, li ëpp ci kilifa yi siyaasa boobu lañuy ñuy doxe maanaam maslaa ak ñi ci nekk sëriñ bi ñu mel noonu na la daan doxee ñun jamonoonte la dawut nooy mukk ci seen wet dawut jàng mukk jëm ci ñoom waaye lu ñu jàng jëm ci ñoom ci ittiwoo ko dana leen ci jàppale la nga xam ne euh, mën na ko ci du jàpp dara ci bind gis nañu tubaab yi bi ñu amee problème ci dévaluation bi bu muy nguur leen ñu ngi tolloog milliard bu ñu ko xoolee ci jamono bi ñu toll kon yu mel noonu di yoo xam ne euh, kilifa diine gi war na koy bàyyi xel mu toll ki nga xam ne moo sañcoon dëkk bi di maam Thierno ku ne xam ne diggam ak tubaab yi neexul woon bëgg leen woon waaye nag am na matu maslaa ñoom ba li mu bëggoon ci dëkk bi ñu koy defal te mos nooy ci ñoom bëgg leen woon dum noonu gis nañu teen bii bu ñu koy gas ci dëkk bi ni ko Moussa Ka waxee tubaab ba tàmbali ci ama wam sa sin tubaab bu ñuy wax buye moo ko wàcc si gas na fa am at gënul mu dellu wax ko borom ndaw njool ma dal di dellu tubaab bu bu Côte Prague di croix ne fa jaleñ ku nekk yor say croix kon itte jooju nga xam ne ñoom moom lañ amoon ci ngasum teenam moomu loola maslaa bu mu maslaa ak ñoom moo ko may loola man koo defal loola kon kilifa diine gi war nañu maslaa ñoom waaye wurul di doy di wala mu wone complexe ci kanamam ndax yàlla ne wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawna wala maakum kon wurul wone ak doy di ci kanam ministre bi wala ci kanam président bi ndax lu mu yàgg-yàgg moom moo ne dana folliku te moom kilifa diine gi du folliku ancien ministre ancien député ancien président lu ne dégg nañ ko waaye ancien marabout wala ancien imam loolu dégg kon loolu bu ko yàlla may nga am sàmm sa dignité loo masa ak noo mën mel nag nga xam ne li la xal yow bokkul yàlla taxawal taxawu ko àdduna lu mu taxawal taxawal ko day mel ni xanaa kon sëriñ bi ñu ngi lay sant kenn du wax ne am na tàmbali waay waaye euh, waxtaan wi li mu fi lépp gis nañ ko ba gistu lu koy suñu jot ñoo ngi ñaan yàlla yàggal sa taxawaay te guddal sa fan te yokk sa xam-xam ba lu ñu yéene di génn islam naa ne eh, ci ay kàddu yu gàtt rek damay jox sëñ Mouhamed mu def ab solo bu gàtt rek ci lii nga xamante ne moom la sëñ bi doon waxtaane eh, bala ñu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan yi te Oustaz Ahmad Mbow war koo laaj kon li may def mooy damay jox kàddu gi sëriñ Mouhamed Mbacke mu def ab taxaw seetlu bu gàtt rek ni nga xamante ne moom sëriñ bi ñu waxtaane أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وقديمه أجمعين mbokk yi tedd yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala ñu ci yoon dem tedd bi ñu leen nuyu leen ziyaare bu baax a baax tey jiital ci ziyaare bi sëriñ Cheikh Khadim Mbacke di ñaan suñu borom mu yàggal lool te ay cëram di sant bu baax a baax ki nga xam ne mooy doon def waxtaan bi sëriñ Khadim Mbacke di ñaan suñu borom yokk xam te jariñ ci mbindeef yépp jaay Xaadimu mu mel ne nag waxtaan wi sëriñ Xalil bàyyi luñ ci lenn luñ ci mën a yokk man sax doon naa jéem a bari man-man di doon tomb ay tomb di wax ne lii bu ci sëñ bi waxul dinaa ci lii bu ci sëñ waxul dinaa ko ci laaj waaye far tomb yooyu yëpp dama ko mujj far ndax sëñ bi da koo far wax tey bi mu noppee li nga xam ne mooy gàttalaat bi te mooy résumé ko ba ñu mën koo dégg itam da koo def kon damay jàpp sama bopp rek ab élève boo xam ne dañ koo jàngal ba école bi tëj ñoo ko kaay wax ñu li ñu la doon jàngal lan nga ci xam bokk na ci li ma jàng ci waxtaan wi moo di sëñ bi tàqale na euh, dégg li nga xam ne moo am ci wàllu politique te mooy mazahib yi ci am te mooy yu baree bëri waaye yépp di yoo xam ne dafa jóge ci xelam doomu aadama mu leeral ñu bokk na ci politique muy siyaasa siyaasa madaniya nga xam ne mooy fexe ba nit ñëpp jot seen àq te mel ne loolu kon mënul ñàkk ci am réew nit ñi mënuñoo ñàkk loo xam ne mooy tax kenn ku nekk mën a jot sa àq ba mën set mu tàqale itam politique boo xam ne mooy jot na nit ñi seen àq waaye ak politique boo xam ne comme ni ko sëñ bi waxee wa mina naasi man yu'jabu qawluhu fil hayaati dunya maa fi qalbihim wa huwa ala kulli nee na am na ñoo xam ne politique dañ koy jël rek bu ñu waxee ba eggal ci seen làmmiñ wu neex ak seere dañ koy seere loolu mbooloo ma day ñuuru dëgg waaye bu ñu ko jógee bu ñu demee ñu yàq rek la ñu def mu mel ne kon war nañ koo ràññat bu baax a baax kon mu ne as siyaasa fil islam politique ci l'islam l'islam di diine joo xam ne day diine ju làmboo lépp mat sëkk ndax suñu borom dafa wax ci alquran ne maa faratna amul dara loo xam ne alquran ak xadis yoon bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi na am na benn yahudi bu ñëwoon ci benn borom xam-xam diine na ko damaa dégg ngeen wax ne seen téere bi bàyyiwul dara lépp rek wax na ci borom xam-xamu diine bi na ko waaw loolu day alquran moo ko yahudi bi ab jaaykatu mburu la woon mu ne ko ndax mën nga maa wax benn kilo fëriñ ñaata mburu laa ci mën a am loolu xam-xamu diine bi na wax mën naa la ko wax waaye demal ba suba nga dee soit bi mu dem ca jaaykatu def ci mburu laaj ko ko na ko benn kilo fëriñ ñaata mburu ci mën a am mu wax ko loolu mën a am mu ñëw suba sa yahut yi dee soit na ko damay jël si tontu borom xam-xamu diine bi wax ko ko na nga ci am nangam ci mburu mu ne ko wax na dëgg li nga wax moom dëgg la waaye nag dama bëgg nga war ma fan la ko alxuraan bind borom moo xam ne ne ko fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun suñu borom moom ko laaj leen bu ngeen xamul laaj leen ñi xam kenn ku nekk rek la gën a xam loolu ahlu zikri la ci yow da ngaa ko kon l'islam bàyyiwul bàyyiwul dara lu ne leeral na bokk na ci li ma jàng ci waxtaan wi mooy nit ñi nga xam ne. benn nga bëgg a falu wala nga bëgg a fale wax nga jikko yi nga xam ne ak melo yi nga xam ne moom nga war a làmboo bu fekkente ne yow mi nga xam ne da ngaa a falu wax na ne am na ñaari yoo xam ne mënul ñàkk ci nga doon koo xam ne da ngay doon xafisun alim da ngay doon ku wóor koo xam ne buñ la dénk da nga ko sàmm ba dara du ca yàqu waaye tamit da ngay doon koo xam ne da ngay xam lañ la dénk ndax ñaari yooyu bu rek doxalin wa bu baax ndax boo xamee te maandu woo duñ la dénk du jaar yoon waaye boo maandoo te xamoo itam mën naa am nga bëgg a defar sax far yàqu bi ci des mooy koo xam ne nag da ngay fale bu fekkente ne da bëgg a fale itam war ngaa fexe ba xam jikko yi tax nga war a mën a tànn nit fal ko te mooy al quwwatu wal amaana kattan ak kóolute kattan bi mooy bu dee kat kattanu yaram am wér gu yaram waaye tamit am kattanu xel kattanu xel boo xam ne maanaam sa xel day mucc ay dara du si ñaar yooyu kon mën nañoo gàttal ci ñeenti tomb yooyu nga xam ne mën nañ ko jàng ci waxtaan yi te moo di al xifz wal wal quwa wal amaana ci moo xam ci kiy falu la wala ki ñuy fal sëriñ bi tamit jàngal ñu ne bu ñu euh, mbir yi jafe-jafe rek asam wa taama donte ñi nga ñi nga faloon jiital leen sax dañoo dem ba mu yàgg ñu jaar feneen koo xam ne bëgg woon ñu jàpp mu ne su boobaa itam buñ yàq maanaam bu ñuy wax ordre dëkk bi maanaam buñ buñ indi coow ci dëkk bi na nga doon koo xam ne bu fekkee ne nekk nga defe ko ci kalimatul tayiba ba mu daal bind lettre wala nga jaarale ko ci wax joo xam ne du doon wax du yàq ndax kullukum raayin wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi kenn ku nekk ci doomu aadama yi kenn ku nekk yi ab sàmm boo xam ne yow ma xayma dinañ laaj dañ ma ko sàmm la waaye terewul nag lislaam itam wax ne jihaad bi gën ci jihaad comme ko sëriñ bokk na ci nga taxaw ci kanamu ab maanaam nga fexe ba feeñal dëgg nga donte sax sa bakkan da cay des loolu bokk na ci afdalu jihaad su ko defee wax nañu itam ne ku xam li nekk ci ak pal nee na doo ko sàkk doo ko sàkk lu dul ne ñaari melo yooyu nga xam ne Yusuf alayhi salaam nekk na ba muy sàkk loolee bu fekkante ne ñaari melo yooyu nekkul ca war a ko sàkk tey nee na awaqib ya te mooy la muy maanaam awaqib yi fa nekk ku xam doo ko laaj ni Seydina Omar waxoon rek mu ne bu ak gileem sax réeroon wala bu fakka ci àll bi bu yoomal xayamee ragal na ne suñu borom dana ko laaj ne ko lan moo tax wutaloo ko yoon baax wax nañu tam ne kilifa dafa war a nangu maanaam critique wax ko ne ko jàdd nga yoon te mu joxoon ci misaal ci Seydina Omar na anhu ba mu waxee ne su ma juumee na ngeen ma jubbanti am benn waay jóg na ko boo juumee ci suñu jaar yi lañ lay jubbantee beneen waay jóg na ko xanaa xamoo ne amirul mu'minin ngay waxal mu ne ko laa xayra fiikum in lam taquluha wala xayra fiina in lam naqbalha mbooloo moo xam ne boo leen jiitee boo jàddee duñ la ko wax nee na aw yiw nekku ca waaye kilifa boo xam ne itam boo jàddee ñu la ko waxee mu naqaril tam nee na aw yiw nekku waaw euh, kon ci gàttal rek kon diine lislaam mooy diine ji nga xam ne dafa nekk diin wa la dafa nekk nguur boo xam ne mooy doxal mbiri nit ñi bi nga xamee ne xulafaa yi nekk nañ ci doon ay borom xam-xam doon ay fuqaha ay ulama ñoo daan doxal lépp bi ñu jógee itam ñi leen fa wutoon te xëy na wàllu xam-xam la dañu daan jege sil borom xam-xam ñoom te mooy ni mu ko waxee kon sëriñ si mënuñoo ñàkk di dugal seen loxo ci mbir yi bu ñu loo xam ne njëriñal njëriñal ñëpp la liñ ci jàng bari waaye xëy na waxtu wi loolu la ñu may ci ñu wax ko ñu ngi sant bu baax baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asalaamaaleykum barakatu bonsoir vous me permettez de m'exprimer en français pour montrer l'universalité de l'islam certes nous avons ici un conférencier qui ko être considéré comme un médecin de la société sëriñ bi dama lay tudde tey damay ñëw ci wolof comme ñëpp ñu ngeen doon ci arab ngeen may ma may ma jaar fii loolu dafay wane l'islam ñëpp ko bokk dama lay tudde tey médecin de la société damay dem directement parce que ni ma doon toppee dama la doon topp pas à mais je temps bi du ma ko may thème bi importance thème bi ci wàllu éducation dafay wane ni tubaarkàlla macha allah njàngale mi jàll na ndax da nga exploité actualité maanaam muy li ñuy dund génne nga fi politicien de droite ak politicien de gauche ku ne wax lan moo tax ne politicien de droite mën nañ ko tuddee Hizbullah dëgg-dëgg Hizbullah ñun ñi foofu politicien de gauche mën nañ ko tuddee Euh, ñeneen ñi nga xam ibu seytaane ba wëccul boo leen seetloo moom la doon ndax ci ndëngte la ñuy nekk jërëjëf Mbacke indi nga solution actuelle solution actuelle boo xam ni Sénégal yi moom la ñuy dund tey dama doon dama doon wax naa bu fekkee jàngoro jàngoro la ñuy dund la ci Sénégal rawatina politique bu Sénégal indi nga pajtal yi Mbacke indi nga itam wax dëgg yàlla kilifa bu mel ni euh, suñu saal yàlla na yàlla doon ni mu bëggee woon ñu bind transparent lu ñuy xëccoo ñu leeral ko nañ bu boobaa kañu gañe dana nangu ka gañe it dana xam ne moo gañe damay dem directement andi ñëw itam ni implication bi marabu ban marabu moo war a dugg bi ban marabu la ci war a yaakaar naa leer na nañ ah indi itam importance su politique politique mënta ñàkk tey képp koo xam ne da nga ne da bañ politique damay wax ni bu dem hôpital parce que ëpp ay politiciens ñoo ko fi ndox mi itam ay politiciens dañ cee laal kon da euh, nga dëgg dëgg politique ñu mënta ñàkk moom la ñuy dund mooy pour dund euh, buñ ko dundee nam waree danañ dañuy baaxle baax baaxle àllaaxira wax nga itam jiit li ni mu war a nekkee un diplomate xañ na damay daal di tënk foofu rek ndax wax bi mën ma ko may wax ni en tout cas kii ma doon commentaire moom ñàkk ñoo xamante ndax dama koy dama bu ma ko tuddee médecin de la société ba noppi sama maître conférencier la parce que dina may déglu di def ay appréciation ci li may def kon foofu laay gàttal di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu non seulement dinaa la tudde tey euh, sama maître conférencier mais da ngay nekk sama maître politique itam jërëjëf Fatou asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm te ku mu ko defal yàlla na ko yàlla boole defal ko di leen jaare ci weeru koor wu tedd yi sëriñ bi waxtaan wi am na solo lool tax na nit ñi bàyyi nañ ko xel lool laaj yi bari na lool lool waaye waxtu wi xat na ba wax dëgg li ci des matul sax juróom-ñetti minutes fi ñu toll kon xam naa dañ ciy tànn benn laaj képp wala ñaar laaj ko ci ndax waxtu wi egg eh, jax na fi ñu toll kii day wax wateel koo xam ne wóor na leen ni bu dimbali lislaam mu ne lan la ci lislaam wax euh, jërëjëf euh, ci biir waxtaan wi day mel ni leeraloon naa ci ne kii kii kii jàpp mbërëm di ko fal di ko di ko jàppale ngir mu falu war na xool programme ba xam maanaam li mu wax ne moom lay defal lislaam faloo li wax ne moom lay defal lislaam bu faloo ba xam bu faloo noonu lay doxee wala nit su ko defee loolee na xool ba xam muy liggéeyal lislaam ma nga ca muy dooleel lislaam muy dëgëral lislaam waaye su fekkee kii wax mu ne noonu dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla di wax naan yaa ayyuhaa llaziina aamanu lima taquuluuna maa laa taf'aluun wax mu ngeen bul def mu xam ne li muy wax du ko def ba noppi mu jël ko di ko tabbaat wala di ko tab bu nekk président kooku mel na kon lislaamam ñoru ko diineem ñoru ko moo tax kon yaakaar naa ne ñu ñu jàppale ngir mu falu war warul jiital àddunaam waaye diineem la wara a jiital xool ba xam diineem mu bëggee mu doxe ko ak li ko wër ak um réewam mu bëggee dox fa ndax kii mën na lool bu fekkee wóor na ko ne mën na ne mu ànd ak keneen koo xam ne mën na loola mu tontu boobu leer na te mel na ni ci si biir waxtaan itam junñi nga fa yoon ci ku mel ni Yuusuf ak ñeneen ak ñeneen mbokk mi mu ni day laaj ba tey mu ne ay jullit bu ñu leen dee atte ci lu dul lislaam lan mooy war a doon seen taxawaay waaw xam nga état islamique euh, mooy atte lislaam état islamique moom fii ñu nekk lu état islamique waaye li nga xam ne mooy li aju ci nit loolu am nga droit doo ko doo ko doo ko doo ko doo ko defee ci tribunal booy takku say koy jàpp yi mën ko fi defee leneen looy def say activité yoo xam ne la ko war taxaw nga ko ci na ko lislaam santaane su ko defee nag la nga xam ne mooy état islamique nag la koy taxawal ak nañ koy defee wala beneen jàngat la boo xam ne moom neneen lañ koy nit ki mën naa nekk ci état boo xam ne du état islamique te du tee ñëw doxal diineem ñu ko daanaka laaj la boo xam ne dugg na ci ñi nga xam ne mun na gën leer nekk asalaamaaleykum jërëjëf kii ba dafa laaj benn laaj mu ni kilifa boo xamante ni day wax mbooloo mi ko topp ñu leen ànd leen ak diw te dara waralul ànd leen joojee lu dul intérêt personnel maanaam intérêt boppam rek mu ni kooku lan moo ko engagé ci loolu daal maanaam lan nga ko ci wax wala lan nga ko ci leeral ci loolu. waaw loolu itam waxoon nañ ko ci biir waxtaan bi waxoon nañ ne nit ki su fekkee ki nga xam ne mooy kilifaam wóor na ko ne li mu koy digal njariñul boppam ci boppam moom moom kilifa ak yi moroomam rek la koy orienté te itam li mu koy li mu koy jiite moom kilifa bi moo gën a xam loola mu topp ko ca loola loolu ndax waaye su fekkee nag kilifa bi ci boppam intérêt boppam la koy li mu saakanaan di dégg aaya ci wàllu bakkan di woote ci kaw biir ba gisuñ boroomam kooku bu la digalee loo xam ne wër na lii du muy am nga sañ-sañ dellu ginnaaw da mel ni kon mu bëgg nga man njàccaar bu demee ba àgg ci kàmb gi ah, njàccaar li na ko bàyyi moom mu dugg ci dàmb gi tam taxawaar ko loolu mooy ñeent bi sallallahu alayhi wax naa ko junj naa ko léegi même fekkee ñuy seen tàndamay di ko góoral te am ay bàyyiloo leen ko la ci xew bu bët ko ne leen te leen ko def na ko daan defee fa antum adrakum bi dunyakum seen adduna moom yéena ko gën a xam seet leen ñu mu gën a baax ngeen doxale ko kon loolu daanaka mooy mën a leeral jërëjëf ki tam dafa laaj sëriñ bi mu ni hal al islam yasmahu maanaam ndax euh, l'islam dina may maanaam nit ki jàppale ab politicien boo xamante ni maanaam la muy dox moom mooy daaneel islam wala suufal ko daal wala lu mel noonu ndax islam dana maanaam lan la ci lislaam wax ci lu ci ñu war koo jàppale loolu it wax nañ ko ci aay woowu biir ñu doon léegi